sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ashadda nnaasi 'adhaaban 'inda allahi yawma alqiyaamati almusawwiruun muttafaqun 'alayhi wa 'an abi hurayrata radiyallahu ta'ala 'anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul qaala allahu ta'ala wa man azlamu mimman dhahaba yaxluqu yaxluqu ka xalqi falyaxluqu zarra aw liyaxluqu habba aw liyaxluqu sha'ira muttafaqun alayhi kon al imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'a mu ñëwaat ak ñun fi nga xam ne moom la ñu yemoon ci li nga xamante ni mooy ci suñu buntu bi di trois cent cinq doon wax baabu tahrimi taswiri alxayawaani fi bisaatin aw xajar banim jeexe walillahi alhamdu walminna ñu ngi ci kitaab al umuur almanhiyi anha ba léegi walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay yee yee yee ñu génn <laughs> gisoon nañ suñu ñeenti premier hadith yi te bi ci mujjoon moo doon mille six cent quatre-vingt-un mu ne woon wa anhum ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man sawwara suratan fi dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruha yawma al-qiyamah wa laysa binaafikh walillahi alhamdu wal minna léegi foofu gisoon nañu masala yi nga xam ne walillahi alhamdu wal minna dige woon nañu ko bu yàgg ca xadis cinquante ak xadis mille cinq cent quarante quatre muy masala mu jëm ci image représentation yi photo yeeg xeet yooyook ak tamit wala dessin yeeg li nga xam ne moo jëm ci sculpture yi defar ay nit yu taxaw ay yooyoog ak tamit statue yeeg loolu lépp gisoon nañu ko ak télévision yi image yi jaar ci télé yooyu ak appareil photo yi yooyu yëpp gisoon nañ lan mooy seen àtte euh, walillahi alhamdu wal minna wa jazallahu anna ulama al waaw yal na boroom bi fayal ñu boroom xam-xamul islam bi nga xam ne euh, lam yazaalu moo suñoo deñ di nekk di leeral njàngaleem alquran ak njàngaleem xadiis yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaw jazaahumullahu anil islaami xayra tey nag ñu war a continuer kon waxoon nañ ne masala yooyu nag bu ñu ko gisee xadiis yi ci tegu <coughs> muy sept xadiis yi ci tegu du ñu fi nekk nag noo wala six xadiis six yi du ñu nekk di taxawaat ci masala yooyu bu ci nekk rek li nga xam ne moom nga jage li li ni ko imaam indi ngir lëli la leer ma te tamit hadis la yoo xam ne amul benn bu fi nekk lu dul ne bi ñuy gis masala yi yiy génn yëpp tudd nañ leen fa kon liñ la ko doon waxee ne la hadis bii mooy topp numéro buñ paree ci biir buñ maçon bi nangam ak nangam radiyallahu anhuma sauf que lenn lu ñu jàggoo rek lañu ciy gis ak lëkkaale ma buntu bi taxrij bi yooyu après daal di jàll insha allah kon hadis 1682 1683 la ñuy boole. après di ci tegu jotaay bii di ñëw ñu boole ñetti xadiis yi ci tegu Seydina Abu Talha ibnu Umar Sayyidatuna Aisha radiyallahu anhuma ndax bu ci nekk day wax loo xam ne ñoo ko niroo mu ne kon 1682 waa ani ibni Mas'ud mu ngi mu ñu jëlee ci saxaaba bi nga xam ne mooy doomu Mas'ud di ibn Ghafil ibn Habib muy Abdallah ibn Mas'ud ibnu ummi abdir radiyallahu anha mu ne annahu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan inna ashadda an-naas gis nga ñu gën a tar adaban bugal inda allahi fa yàlla yawm alqiyamati bésub taxawaay ba al musawwirun mooy ñuy defar ay ay ay représentation image yoo xam dañ koy def te mu nekk loo xam ne hadiisu ibnu Mas ibnu Abbaas bi affaire li ci li ci am doole te am tax mu am solo mooy bi ñu doon wax waa ji ba waa ji mel ni kuñ tëgg benn yat ci ci bopp tël benn barre de fer bi mu ko ko waxee waa ji tiit ba mënatu mel ni mënatu la bouger bii mu ne ko bu dee manoo lu dul nga lëgee sa loxo defaral garab defaral loo xam ne amul lu day wane ne kon yooyu yeneen saa saaf doon tere loolu la parce que Seydina Ibn Abbas du ñëw di aventure wu ci loolu noonu te xamul ne yeneen saa saaf lee la ci jublu woon kon mooy kon ñi gën a tar mbugal fa yàlla mooy almusawwirun ñi nga xam ne ñooy représenter ay forme iman animées yoo xam ne ñu waaw di leen defar waaw loolu nag romboon nañ ci est-ce que mooy dessin yi ñi nga xam ne yooyu yépp ci la laa wax ay dessin wak ay nangam ak yooyu moo xam ci tapé ci mur ci xeer ak wala ñu def ko mu am form wala mu am jëmm wala mu am euh, li nga xam ne mooy takkandeer wala saa takkandeer c'est la même chose ak ñi nga xam ne dañ ne mooy li nga xam ne euh, amul zill comme ci Maliki yi lu amul kii bokku ceeg yooyu euh, loolu taxawoon nañ ci mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al Buxaari waaye na kon al imaamu Muslimu Abul Husayn rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom dong ñoo kaa solo. ñu ne li seen sëriñ al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal indi ko ci ñetti bërëb waaye naka noon beneen ahmad bi di sayyidina ahmad ibn shu'ayb an-nasaa'i kitaabu zina dhikru ashaddi an-naasi azaba al imaamu al-bukhaari yu benn bërëb la di indi kitaabu libaas baabu azaabi al-musawwiriina yawma al-qiyaama waaw mooy buntu yi nga xam ne bi ñuy tàmbalee suñu téere bi waxoon nañ la masala yi ni nga xam ne imaamul Buxaari yi noonu la indi xadiis yi rangale ko ak bunt yi ni mu leen tuddee voilà mu ne haddathana mooy buntu mbugalu ñi nga xam ne ñooy defal ay représentation humaine wala yoo xam ne ay animaux wala loo xam ne daa amul mu ne haddathana al-Humaydi mu ne nettali nañu al-Humaydi muy Abdallah ibn Zubayr kii lañ la doon a jaawale ak di bi def jamaa al-jam'u bayna sahihayn mu al-Humaydi bi Abdallah ibn Zubayr ibn Isa ibn Ubaydillah ibn Usama ibn Abdillah ibn Humayd ibn Zuhayr al-Qurashi al-Asadi al-Humaydi Abu Bakr al-Makki rahimahullah ne woon àndandoo imaam ash-Shafi'i génn àddina la 219 rahimahullahu ta'ala moom la imaam al-Bukhari njëkk indi hadiisam ci saxiix bi walillahi alhamdu wal minna qaala mu ne haddasanaa Sufyaanu mu ne ki ñu nettal mooy Sufyaan di Sufyaanu ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaa Abu Muhammad al-Kuufiyu al-Makkiyu gane àddina 107 génn àddina 198 rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa al-A'mash mu ne ki ñu nettal mooy al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al asadiyu al kahiliyu abu muhammad al kuufi at-tabaristaaniyu al asl rahmatullahi alayhi gane àddina 61 génn àddina 145 rahimahullahu ta'ala an muslimin mujjëla kuñ naan muslim de muslim ibn subayh al-hamdani abu duha al-kufi al-attar mawla hamdan rahmatullahi alayhi génn àddina la 100 am nañu ne la 82 wallahu ta'ala a'lam qala mu ne kunna ma masruq mu ne dañoo mas a nekk ak Masruq di Abu Aisha di Masruq ibn al-Ajda'i waaw Mukhadram ibn Abdurrahman al-Hamdani al-Wadi'i rahimahullah al-Kufi gane génn àddina l'an 62 fekk na jamono yonent saa saa mais jotu koo gis mu ne damaa ne dañu newoon ak Masruq fii daari Yasaar ibn Numayr ci benn kër benn waaye bu ñu naan Yasaar ibn Numayr nga xam ne benn kii la woon moom eh, ci lamsaar yi la bokkoon dëkkoon Kufa Euh, euh, madame yi la bokk euh, madame yi ci dëkkoon Kuufa Seydina Omar radiyallahu anhu moo ko doon moo ko yóbbu woon <coughs> defoon ko mu nekk Kuufa du yebaloon ko Kuufa moo ci yoroon trésorerie yi nga xam ne mooy Kuufa foofu la wàllu lu jëm ci koppar yi voilà moo tax jëlee na tamit Seydina Omar ak ñeneen mais moom kii la mooy du saxaaba waaye taalibe saxaaba la rahimahullahu taala léegi nag dañ ne dañoo ne woon kër kër. maag Masruq ci këru Yasaar moomu Ibnu na nga xam ne kilifa la fooloon foofu la ci Kuufa nee faraa fii suffatihi tamaasil mu gis ci benn côté foofu ci biir kër gi euh, mu gis fa tamaasil ay dessin ay représentation ay image fa qaala mu ne sami'tu Masruq dégg naa Abdallahi di Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu muy Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdirrahman génn àddina la 32 fële ca Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne dégg naa ko qaala mu naan sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ashadda an-naasi 'adhaaban 'inda Allahi yawma al-qiyaamati al-musawwirun waaw mu ne dégg naa ko mu ne Yonent bi alayhi salaam nee na gën a tar mbugal yawma al-qiyaama mooy ñi nga xamante ne. ñoom ñooy def représentation yi di euh, wala dessin yu mel nii wala euh, représentation di jéema euh, def yu mel nii nii voilà léegi kon noo nii nii la ko al imaamu al xaafiz doon ko solo muy al al imaam al xaafiz hmm, al kii al buxaari voilà ci benn genre pantre la lañ naan suufa nga xamante ne day nekk ci kër gi lay nekk hmm? mais day am kii day am lu ko keral quoi comme man nañ koo wax wala du véranda xanaa <laughs> nga xamante ne nii euh, day nekk bërëb la boo xam ne ci kër gi day am ker nag waaw nee na foofu la gis benn kii boo xam ne daa am représentation waaw léegi ma ne waaw way léegi Masruq wax la leen dégg na Abdallah léegi ganta rahimahullah wa radiyallahu an ibn Mas'ud léegi ganta al-imam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Nisapuri rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko indi moom ci ñaari bërëb moo da dajale rek ci ñaari euh, version yu wuute la ko dajale mu ne kitaabul libaas ba léegi wa ziina ci moom tamit baabu tahriimi taswiiri suuratil hayawaan rahimahullahu taala mu ne haddathana Usmaan ibn Abi Shayba hmm? léegi nañ jël beneen bi nañ bàyyi bii jël beneen bi dëgg la bii nii euh, nañ jël beneen bi parce dafa am benn genre nekkali bu ndaw bu xam mu ne wa haddathana mooy bi mu ci teg da leen a tegale mu ne wa haddathana Nasr ibn Ali al-Jahdami mooy kim keroog keroog kim ne woon jàng naa ci moom qara'tu ala Nasr ibn Ali moo nekk nii muy sëriñ waa kutubu sitta mu ne nettal nañu Nasr ibn Ali bi mooy bu ndaw bi Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Suhban ibn Abil Azdi al-Jahdami Abu Amr al-Basri rahimahullah génn àddina l'an deux cent cinquante am na wuute qaala mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Abdus Samad mu ne ki ñu nettal ma Abdul Aziz ibn Abdus Samad al-Ammi Abu Abu Abdus Samad la moo doon dàkkantalam albasariyu génn àddina 187 rahimahullahu taala qaala mu ne hadathana Mansour mu ne ginettali mooy Mansour di Mansour ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a as-Sulami al-Kufi Abu Aytab génn àddina lan 132 an Muslimin rahimahullah mu jëlee an Muslim ibn Subayh an Muslim ibn Subayh ah mooy Abu Duha la ko waxe fële imam al-Bukhari mooy muslim la wax mooy abu duha imam muslim moo ko indi ci bu njëkk biñ naroon a commencé sànq foofu mu ne an abi duha la al amash moom te la jaar fii nag ci mansour la jaar voilà <coughs> ibnul mu'tamir muy kon muslim ibn subayh bi tañ ko sànq waa imam al bukhari rahimahullah qaala mu ne kuntu ma'a masruqin xoola fii baytin fiihi tamaasilu maryama mu ne damaa newoon ci benn kër boo xamante ne ànd ak masruq ibn al ajda'i abu aisha radiyallahu anhuma rahma wa rahmatullahi alayhi alayhima rahmatullahi alayhima fii baytin ci benn kër boo xam ne fii ci tamasil ñu nga fa fekk ay statue ah, yoo xamante ni euh, ay représentation yoo xam ne yu Maryam man Maryam <laughs> Maryam yaayu Seydina Isa alayhi salaatu salaam lañ ne moom lañu représenté noonu ba teg <laughs> waaw <laughs> fa qaala Masruq nee na Masruq bi mu gisee loolu mu ne hada tamaasilu Kisra Masruq ne i lii nii mooy statue yi ñu représenté Kisra la wala dessin yi day représenté Kisra yi Kisra lañ ciy melale fa qultu Muslim nee na ma ne ko non laa hada tamasilu Maryam ne ko non lii du Kisra ah ñii liñ ci kiñ ci def nii ne moom la ñuy représenté non du Kisra Maryam la <laughs> nee nañ Maryam la de <laughs> eh, mooy Masruq Masruq dafa foogoon ne comme li ma amal na xajar bi wax mais comme que kuufa foofu daf foogoon ne lii kër ab majuus yi moo ko fi def quoi que ab majuus a ko moo tax mu jàpp ne ñoom Kisra la ñuy représenté ndekete yoo ab nasraan la boo xamante ne moo defoon représentation yu sayyidatu Maryam nee na yaa yi alayhi salatu wassalam fa qaala Masruq Masruq ne nag ca saase ama ama inni ah kanta man de sametu dégg naa Abdallah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqulu mu naan qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ashaddu an-naasi adhaban yawma al-qiyaama al-musawwiruun mu ne ñi gën a tar mbugal bésub taxawaay ba mooy ñi nga xam ne ñooy defar image yi ak représentation yi léegi kon loolu mooy xadis boobu léegi nag mu des xadis bi nga xam ne moom moom lañ jàng ne muy mille six cent quatre-vingt-trois mim ne waan abi hurayrata radiyallahu anhu mooy bi nga xam ne da ne Seydi mu ngi jële ci Seydina wa mawlaana Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallahi yenent bi alay saat salam naan qaala allahu taala muy xadiisul qudsi boroom bi nga xam ne moo kawate yéegul nee na kenn dàqula tooñ man azam man zahaba yaxluqu ka xalqi falyaxlu falyaxluqu zarra aw li yax aw li yaxliqu habba aw li yaxluqu sha'ira léegi boobu moo ci tegu léegi boobu Euh, mu mu euh, dane muttafaqun alayhi léegi nag ñu xool est ce que ñoom ñaar doo nga ko solo ñu ne la non seen sëriñ indi na ko ci bërëb yu bari imaamu Ahmad ibn Muhammad ah, moom moo leen ci jiitoon al imaamu al Bukhari rahimahullahu ta'ala ñaari bërëb la ko indi kitaabu libaas baabu naqdi suwar ak kitaabu tawhid baabu qawlillahi ta'ala wallahu xalaqakum wa ma ta'maluun léegi bu njëkk bi kitaabul libaas imaamul xaafizul buxaari rahimahullahu taala mu ne haddasanaa Muusaa mu ne nettal nañu ki nga xam ne mooy Muusaa di Muusaa ibn Ismaa'iil al-Minqari al-xaafizu Tabuzaki al-Basri rahimahullahu taala génn àddina 223 rahimahullah ni qaala mu ne haddasanaa Abdul Waahid mu ne ki ñu nettal Abdul Waahid Abdul Waahid ibn Ziyaad al-Abdi mawlaahu abu bishr ñu ne abu ubayda al-abdi mawlaahum al-basri génn àddina la 176 rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana umaara mu ne ki ñu nett mooy Umaara di Umaara ibnu qa ibnu al-Qaqaa ibnu Shubruma ad-Dabbi al-Kuufi rahimahullahu ta'aala kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko qaala mu ne haddathanaa Abu Zur'a mu ne ki ñu nettali mooy Abu Zur'a xam na hadis bi gisoon nañ ko bi ñu gis masala yi tamit comme ni ñu gisoon bu Ibnu Mas'ud bi mooy Abu Zur'a Zur'a ibnu Amr ibnu Jarir waxoon nañ la saxaabi bi nga xam ne moo gën a rafet ci saxaaba yi di Jarir ibnu Abdillah al-Bajaliyu moom ak kële ki nga xam ne mooy Dihyatu na Xalifa ah, eh, moom waxoon nañ la ko moom moomu mooy maamu kii muy abu muy Jarir abu Zur'a di abu Zur'a ibnu Amr ibnu Jarir eh, al-Kufi al-Bajali al na génn àddina la entre quatre-vingt Euh, dix ak cent kon surtout abu abd ji jarir ibn abdillah radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne daxaltu abi hurayrata daaran bil madina mu ne man ak abu hurayra sama sëriñ bi dañu ànd dugg benn benn kër fële ci madinatul munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam dëkk bu leer ba mu ne fara a alaaha musawwaran yu sawir mais bi mu yéegee mu xool ci kaw gis benn waay kër gi xam naa soit da doon door a pare wala waa ji eh, daa ñëw koo xam ne moom mooy defar bien dañ koo indi ngir mu mu mu mu daal di peinture wala defar kii yi mooy euh, dessiner ay mbir quoi nee na mu gis ci kaw mu sawiran yu sawir waa joo xam ne mu nga ca kaw moom di defar ay ay dessin moom xaala moo ne ko yee eh, <laughs> sami'tu rasulallah yow dégg naa dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan ah loolu soit kuy dessin la wala boog daa yoroon ay yoo xam ne yu muy yu muy représenté ci ban wala yeneen ak yooyu di ko def ca kaw ca kaw mais yi <laughs> muy gën a niru mooy ci toit bi lay doon nee na <laughs> mu ne ko yee eh, sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan wa man azlamu kenn dàqula tooñ ana kan moo dàq tooñ mimman zahaba ci ki nga xam ne moom dafa wéy di dem yaxluqu nga xalqi di jéem a bind comme sama bind mooy yudaahuuna xalqallah yudaahuuna bi xalqillah yu gisoon ci riwaay ci xadiis yi ñu jiitu woon mu ne hmm? mimman zahaba yaxluqu kenn gënula dàq tooñ ana kan moo gën a mën a tooñ ci nga xam ne mooy dem di bind comme sama bind fal yaxluqu habba ay wa nañu tabax nañu nañu nañu bind li nga xamante ne nii mooy pepp waaw nañ bind pepp bu dee man nañu <laughs> waaw xam nga kooku moom te kër gi këru Marwan la woona ah. mooy marwaan la gouverneur <laughs> Marwan <laughs> Marwan moom kër gi ah, Seydina Abu Hurayra dugg gis waa ji nekk ci kaw toit bi di defar di di di dessiner ka defar ay affaire di représenter ay forme humaine la la war a doon mëna ko xé léegi mu ne kon na nañ bind fal yaxluqu ka ñuy dem nañ nañ bind bu dee man nañ mooy xabba ab pepp pepp rek nañ ko man nañ ko def ñu xool bu dee man nañ waaw wal yaxluqu te nañu bind li nga xamante ni bees bu dee man nañ zarra waaw zarra am nañu naan euh, bon zarra mooy kii bi quoi euh, fourmi waaw am nañu koy tekkee loolu mais dinañ ci ñëw après waaye dara daal la atum bu dee man nañ summa daa bi tawrid min ma ginnaaw gi sëy na Abu Hurayra <laughs> laal li laaj ñu indil ko benn <laughs> soo boo xam ne ndab boo xam ne eh, ci cuivre lay doon boo xam daa am ndox fa xasala yadayhi hatta balagha ibtahu fa fa qultu <laughs> léegi mooy mu doon jàpp quoi da doon jàpp raxas ay loxoom ba àgg ci poqataan yi bi muy jàpp li raxas loxo yi fa qultu ma ne ko wow ya Aba Hurayra ashay'un sami'tahu min rasulillahi sallallahu alayhi <laughs> waaw mooy ma gis ko mu jàpp raxas loxo yi raxas ba ci biir poqataan yi quoi ma ne eh, waa Abu Hurayra yow lii nii nga def nii mbir la moo déggee ci Yonent saa salaam neewu ko waaw de mu def xaaral <laughs> mu ne ko muntaha al-hilya lii mooy jeexaayu perle gi nga xam ne. comme boro yonent saa salaam dane tablu hilyatul mu'min haythu yablughu haythu yablughu al-wudu voilà Abu Hurayra moo doon wax lool di ko jëlee ci yonent saa salaam mu ne def dégg na xaliilam bi xaritam bi yonent bi saa salaam naan day tollu pelluk way ngëm yàlla gi fa nga xamante ne fala pelluk euh, fala leeraayu raxasu njàppam buy raxas fa muy àgg voilà loolu la mu ne loolu muntaha al la mooy jeexitaayu fi nga xam ne pellum jullit yi fi muy àgg waaw moo taxoon moom mu doon def lool parce dafa dégg yoneen saa sallam naan inna ummati yud'awna yawma alqiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu sama xeet mooy ba ko saxaaba yi laajee bañ demee ci almeer yi yonent bi saa saam nan nan man dama bëggoon naa gis sama ah sama sama sama sama sama kii quoi inni wadtu an law ara hmm, ixwaan ak a neexoon ma gisoon sama mbokk yi saxaaba yi ma àndoon na ko waaye yoon saa sax ñun duñu say mbokk mu ne ah kay waaye yéen rawatina yéen li ngeen doon daa gina jagoo mooy samay saxaaba yi samay àndandoo waaw mu ne mu ne waaye samay àndandoo mooy ñi nga xam ne sama xarit yooyu may sama kii ixwaan sama mbokk yooyu mooy ñi nga xam ne dañ may gëm te gisaguñ ma Allahu akbar yooyu saa salaam nee na ñun ñu ko gëmee te gisul ñu nee na soppoon na li ñuy gis lool ñun tamit walla sopp <laughs> <laughs> nag gis yoneen saa salaam waaw nee après ñu ne ko saxaaba yi ne mais yoneen saa salaam yow nan ngay xàmmee sa xeet yawmal qiyaam mu ne leen yéen bu ngeen amoon ay gëléem yoo xam ne dañoo am benn couleur ah am yeneen gëléem yoo xam ne yeneen couleur lañ am daal di ñëw ci seen biir da nga leen xam ne ñu ne waaw mu ne leen nag samay xeet waa xeet nag noonu la inna ummati ndax sama xeet yawmal qiyaam yud'awna dees leen di woo leen bi di woo sama xeet ñuy ñëw di woo ghurran ñu ñu weex tàll pell min asaari wudu ci jeexitalu jàpp yi ñu doon jàpp fañ doon raxas day weex tant que yawmal qiyaam lépp la ndëm léegi nag xadiis boobu moo am fa man istata'a an yutila ghurratahu falyafal ku man nag sa pell boobu nga yokk ko na nga ko def léegi nag wax ji yëpp mooy est-ce que loolu wax jooju gisoon nañ xadiis boobu fii ci Riyaad bi taxawoon nañ ci bu baax wóor lii de eh, ilaa eh, hamdu wal minna waaw fa man istata'a képp ku man an yutiila mu guddal ghurratahu pellam googee na ko def waaw léegi loolu boroom xam-xam yi nag daal di këccoo boroom xam-xamu xadiis yi këne waa mais loolu Abu Hurayra moo ko wax wala yoneen saa sala ko ñoom Imaamu Nawawi nii bañ koy gis ndax xadiis ñu ko gisoon xadiis mille vingt-quatre lañ ko gisoon ba doon wax buntu baabu fadl wudu ci lañ gisoon xadiis bii waaw waxoon nañ la foofu defoon nañ taxriij walillahi alhamdu wal minna boroom xam-xam yi nag daal di wute ku mel ni fuqaha Shafi'i yi ñu bari ci ñoom ñoom ñu ne mbir mi lenn la ak seen boroom xam-xam xadiis yi loolu yoneen saa salama ko wax moo tax ñoom ñu jàpp ne lool dañ koo sopp ci njàpp mooy au lieu nga raxas ba sa conc ah yaa ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ñoom ñu ne yooyu man ko koo dépassé mooy mirfaqayn mooy marafiq coon ci man nga raxas ba ci kaw ba ci fiñ naan doole bi ah, walla nga dem ba ci poqataan yi bu dee tànk yi man ngaa raxas doo yem ci déjoor bi rek man nga cee bañee man nga dem ba ci yeel ya ñoom ñooy wax loolu ndax pell googu ndax hadis bi na képp ku mën a yokk sa pell googu na ko def loolu nag ñeneen ñi ne leen mukk loolu bokk ci parce que Seydina Abu Hurayra ci boppam moo ko ci moo moo ko dégg ci xam-xam moo ko dégg ci hadis yi moo tax keroog bi nga xamante nii ci la ko comme comme hadis bii nii gisoon nañu Abu Zur'a loxo yi ba ci bokkataan lii ma ne ko mais Abu Hurayra yow lii ci yoon saa salaam moo la ko di ko déggee mu ne ah, <laughs> la <laughs> waxu ko yeneen saa salaam ba ko wax de mooy moom moo dégg lool ci waxu yeneen saa salaam dina woon day yem pellu jullit yi fa nga xam ne fa la raxasu jàppam yem waaw moo tax keroog bi ko kii waxee mi mu naan biñ ko bettee wax mu naan yaa banu faruux antum haahuna law a'lamu annakum haahuna ma tawaddatu wudu'i hada <laughs> mu naan fekk dafa yéeg ci benn toit quoi Abu Hazim ne dañoo nekk ak mu jekk yéeg ci kaw toit jàkk ji mooy jàkkaa ko gis Abu Hurayra raxas ba raxas ba ci <laughs> ma ñu mu xataat ma ne mi Abu Hurayra lii mooy man jàpp yow <laughs> parce que saxaaba yi mu gis ñëpp amul kenn ku mu gis muy jàppe noonu Seydina Abu Hurayra ah yéen a ngi woon fii yéen waa Banu Faruux yéen doomu Faruux bu ma xamoon ne yéen a ngi fi doonu woon jàpp sama jàpp gi waaye nag dégg naa sama xarit ba mu wax voilà daal di la lool kon ñu xam ne lii de toute façon li dëgg mooy insha allah loolu Seydina Abu Hurayra moo ko comprendre woon di ko def waaye fii noo yeneen saa sax waxoon na ci hadiisu Amr ibn Shu'ayb an abiihi an hada wudu'i wa wudu'u al-anbiya'i qabli waaw faman aada non faman zaada faqad ta'adda wa zalam aw aw zalam lii mooy sama njàpp ak njàpp yonent yi ma jiitu woon léegi mooy ñi ma ñim jàpp te loolu loolu bokk ci woon képp nag ku jéggi dayo dépassé fi ñu wax nga yem fa jarawas kooku jéggi na fi ñu ko waxoon mu yem te tooñ na boppam kon loolu <laughs> entre parenthèse la woon kon eh, gis nga i la ko imaam al-Hafiz al-Bukhari rahimahullahu solo yi fi bon lii nag moo gën a gudd beneen bi nga xam ne moom la ko indi ci kitaabu tawhid boobu li dana rek alhamdulillah dana sayna ya Hurayra dana ne sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqulu qala Allah azza wa jalla man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharra aw yakhluqu habba aw sha'ira voilà waaw amru ta'jiz la waaw lottuloo waaw <laughs> aywa hmm? buñ ma nee nañ nañ defar ab li nga xam ne ab xorondom nañ ko defar waaw <laughs> waaw bu dee lu tuuti moom comme zarra wa man ya'mal mithqala zarra loolu mooy lottuloo tamit ci li nga xam ne loolu lu ñuy ndaw ndaw mënuñu koo defar waaw kon nag mu ngi noonu léegi kantaal imaam Abul Husayn Muslim moom it moom benn bërëb nag la ko indi moom mu ngi ko dikk ba léegi buntu biñ newoon ba léegi téere boobu kitaabul libaas baabu tahrimi taswiri suuratul xayawaan rahimahullah mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr wa Abu Kurayb wa alfaazuhum mutaqaariba mu ne nettami suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad Abi Shayba Ibrahim ibn Usmaan al al-Kuufi al-Waasiti al-asl nga ne àddina cent na deux cent trente-cinq wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr ak Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani Abu Abdirrahman al-Kufi génn na àddina deux cent trente-quatre wa Abu Kurayb ak sa beneen sëriñ de Abu Kurayb di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani nga ne àddina cent soixante-et-un génn na àddina deux cent quarante-sept di sëriñ kutubu sitta mu ne seen kàddu yi wa alfaazu mutaqaariba dañoo jege qaalu nee nañ haddathana ibnu Fudayl mu neen giñ neppo ibnu Fudayl du Muhammad ibnu Fudayl ibnu Ghazwan ibnu Jarir ad-Dabbi mawla Abu Abdirrahman al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina 194 léegi moom nag moo ne an Umarata mu jële ci Umara di Umara ibnu al-Qa'qa' ibnu Shubruma min gi sànk ci riwaayu bële rahimahullah nabi Zur'ati mu jële ci Abu Zur'a gis nañ ko sànk rahimahullah qaala daxaltu ma abi hurayrata fii daari marwan voilà fii lay leeral ne kër gi këru marwan la woona attention <laughs> marwan menn moo moomoon kër gi muy monsieur le mu ngi mel ni tey boo demee Médina nga dugg ci gouvernorat de Médine xam nga mu ngi foofu ah fii gouverneur Médine fi ne mu ngi foofu genre kii la quoi waaw man ngaa dem nag na bu dee ci jumaa ji côté yooyu nga moom doo ko gis parce que ci biti daa xaw a excentré tuuti eh, foo xam ne ci biir sax mën nga ko gis parce que dafa am foo xam ne palais bi loolu ba ba may wax nii palais buur bi la ci biti am na ci Médina ci ginnaaw foo xam ne waaw foofu am na kii waaw léegi mooy daal <laughs> mu ñëw kër kër Marwan ni nga xam ne moo doon gouverneur bi fa mu Seydina Muawiya tegoon radiyallahu anhu nee na faraa fiiha tasawira mu gis fa ay yu nekk yu ñu fa nga riwaaya de nee daa ñëw fekk waa ji defar affaire nekk ci kaw di ko defar fa qaala Abu Hurayra ne eh, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man dégg naa yeneen saa saam di wax qaala Allah azza wa jalla borom bi nga xam ne moo kawe ti <coughs> moo màgg te moo kawe moo màgg eh, moo moo kawe te màgg nee wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi falyakhluqu dharratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sha'iran voilà kon nii la ko ënde mooy ngi gis saxaaba yi radiyallahu anhum bala ñu jàll fii di ko fàtte mooy ñoom amul c'était monsieur le gouverneur buñ duggee après moom lépp lu mu def c'est noonu moo tax Ibn Umar gaa yi ñëw naan ko ñun dañuy dugg ci suñu gouverneur yi waaye la ñuy wax buñ nee foofa buñ génnee bokkul mu ne loolu ñun jamono yeneen saa sam ak nifaq lañ ko jàppe woon dañ fay dugg mu ne leen baa lépp lu muy def lu dul noonu a ngi koy artu di ko aaye te lu muy def lu baax ngeen ngeen soññ ko ci ñu ne ah déedéet abaar ci yooyu ah non ñun génnee daal di leen rëbb <laughs> mu ne loolu nag ñun dañoo jàppoon ne ñun jamono yeneen saa sallam loolu ak naa naafiq lañ ko jàppe woon voilà moo tax gis nga say na Abu Hurayra ak yi biñ duggee newul da c'est monsieur le gouverneur ah te Marwan il n'était pas comme ñii ñëw après yenn gouverneur yu despote yooyu nga xam ne dañ soo nekk def leen neex ku wax ñu ñu ñu ñu jéem laa toroxal voilà waaw moo tax say na Abu Hurayra xam nga Marwan bu doon génn di dem di tukki léeg-léeg say na Abu Hurayra la doon def mu mu jiite intérim bi quoi mu nekk le vice gouverneur de Médine aw say na Abu nekk le gouverneur Abu Hurayra yenu matt yi nag dem day nekk monsieur le nag dem nag ci àll bi nag uti ay matt taxan ay matt ut dajale ay brindis yu bari yoo xam da soxla kër yenu ko nag di daw nag romb ci marché bi daan xajal leen monsieur le gouverneur xajal leen monsieur le gouverneur xajal leen xam-xalu xajal leen bi mu jàll nga <laughs> ay gis muy monsieur le gouverneur Abu Hurayra <laughs> waaw waaw waaw doon sant yàlla nag doon xëy di sant yàlla naan la sant yàlla bi nga xam ne moom ci def lu Abu Hurayra bi nga xam ne dara am woon ci dëkk